بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi fiqhul azkar noo ngi del suwaat ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey bi ñu tànn ñaan gi nga xam ne euh, alayhi salaatu wasalaam daf koo jàngale ngir bu nit amee ay bor te bëgg yàlla mën ko caa dimbale mu man koo fay nga xam ngeen ne bor lu doy waar la euh, li ci tegtal rek mooy alayhi salaatu wasalaam daawul nangoo jullee ko am ay bor ci njëlbeenu lislaam demee ba lislaam ubbeeku yaatu lool baytumaal am alal ci la nag tàmbali di jullee ñi nga xam ne am nañ bor bu noppee fay seeni bor euh, moo bokk ci yi nga xam ne dama naa gàllankoor doomu aadama ci biir bàmmeelam euh, ñaan gi mooy allahuma kfini bi xalaalika an xaraamik wa aghnini bi fadlika an man siwak allahuma yow sunu boroom ikfini yàlla nag ma fegal an xaraamika walis salu araam bi xalaalika ci salu dagan yàlla na nga dox sama digganteeg li nga xam ne yow yaa ko araamal nag ma fegale mooy danga may jox li nga xam ne yow yaa ko daganal wa agni nii te nga doylul ma bi fadlika ci sa ngëneel am siwaaka walis kudul yow yàlla nag ma jox ci sa loo xam ne dana ma doy ba duma soxlaati keneen ku bokkut ak yow ñaan googu Ali ibn Abi Talib mas na ko jàngal jenn jëmm joo xam ne dafa ñëwoon di sàkku ci moom mu xeetli ko ndaxte dafa bindoonteeg akub sangam te amut lum joxe mu ne ma xanaa du ma jàngal ñaan koo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa moo ko jàngale ci Euh, nit moo ko jàngal nit ki xam dafa amee bor kon allahuma akfini bi xalaalika an xaramika wa agnini bi fadlika aman xam daa yor ay bor war na koy bari lu mu koy jàng soo xamee ne mi ngi koy jàng yàlla mën na koo dimbale ba mu fay borom yooyu ñaan gi ci topp moom itam moom itam ñaanu bor la allahuma inni audu bika maa ngi muslu ci yow maa ngi làqu ci yow min alham ham mooy njàqare loo xam ne loo dëgmal la lu mel ne àllarba nga war a fay nit jii di ñëw te yorogoo ko li lay ñëwal xamu la wal xasan nag mooy loo xam ne dafa jàll muy njàqare waaye arab bu fekkee daa wax xamm mooy loo xam daa jublu si xasan mooy loo xam dafa jàll wal ajzi maa ngi muslu ci yow tam ak lot wal kasali ak tayel waaye fii tam yoon def sallallahu alayhi wasallam fi junjaale na ci yore ay borit war naa def ay pexe ba jug ci ak tayel bu fekkee daa bëgg a toog rek déedéet na muslu ci yàlla musul ko ci tayel waaye na muslu itam yàlla musul ko ci lot ndax lot mooy mën a def loo xam ne ma amal na njëriñ ba noppi nga ñàkk koo def wal bu xuli ak nay léeg-léeg itam bor nit am lu mu ko fayee ba noppi ba nay mooy tax du ko fay ku yàlla musal la ci wal boo jub ni ak ragal nay dafa lëkkaloo ak ragal daanaka ki nga xam ne daa euh, am lum war a jox nit ñi te nangoo leen koo jox rek li ci gën a bari am na lu muy ragal jàpp ne ni su ko joxee boo moytuwul dana ñàkk wala eh, du am lu mu jox ay njabootam wala yu mel noonu wa balaa day ni ak diis diisi bor bor mooy dala u bor dafa mën a diis lool diisal doomu aadama lool wa galabata rijaali ak notu góor ñi dara gënta metti nga doon góor wala nga doon jigéen sa moroomi jigéen not la ca barab yoo xam ne bokkul ak sax sa kër wala ñu fekk la si biir kër noot la ngir lan ngir na nga leen amel ay bor euh, loolu ak doye di lay jur kon ñaan yaa ngi noonu allahuma allahuma akfini bi xalaalika an xaramika wa agnini bi fadlika aman siwaak allahuma inni audu bika min alhammi walxazan walajzi walkasal walbuxli waljubni wa dalaaci ddayni wa galabati rijal xadis boobu imam muslim mooy ki ko euh, imam buxaari laa bëgg a wax mooy ki nga xam ne moo ko moo solo bu dee mu njëkk bi al imam tirmidi waaye yàlla dogal na mu bokk ci xadis yi nga xam ne rot nañ ci téeréem ba noppi nekk xadis yoo xam ne wér la ñaan gi ci mooy ñaanu koo xam ne dafay am ay jax-jaxeel koy ñëwal xam ngeen ne jax-jaxeel euh, tawat la ju doy waar yoo xam ne boo gisoon ku mu dal da koy yërëm koo xam ne day jàpp njàpp may waaj a yegg xelam mi ne ko aggut wala mu jug bëgg a julli ji xelam mi ne ko njàpp mi tooñ na wala mu ñëw bëgg kaabar xel mi naan ko kabaru kabaru armal yépp ay ñaa ay ay ay ay yu doy waar la ñaan gi nag dafay jàngale naka lañuy ñuy ci loolu ci julli ak ci njàng danga nga naan aoudu billahi min alcheitan arrajim daa di tafli ci sa wetu càmmoñ ñetti yoon kon saa bu la ñëwalee aoudu billahi min ashaitan irrajim ngay wax tafli tafli gi nag mën naa bañ a génne lor waaye ci sa wetu càmmooñ nga tafli ñetti yoon loolu bokk na ci li nga xam ne dan mën na la caa musal asalullah subhanahu wa taala an yahdiyani lima fihi alxayru wa saada wa an yuwaffiqana innahu wa lidalika walqadiru alayhi أدركت جميع خلق الله دوني شغلت عن الخلائق بالسياق